وعن ربيع بن حراش رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال آلج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li xaadimihi uxruj ilaa haadaa fa'allimhu al-istinzaan faqul lahu qul assalaamu alaykum a adxul fasami'ahu ar-rajulu faqaala assalaamu alaykum a adxul fa'adina lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fadaxala rawahu abu dawuda bi isnadin sahih kon alimamu alhafidu annawawiyu rahimahu llahu tabaraka wa taala mu ngi indil hadis bi ci garab gi ñu nekk cent quarante chapitre cent quarante wala buntu numéro cent quarante ah, ci suñu jotaay bi ñu génn di wax ci baabul istizan buntu bi wax ci yëglu wa aadaabiha ki tegginam ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu hadis 871 mu ne woon wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam innamaa ju'ila al-isti'zaanu min ajli al-basar tey nag walillahi alhamdu wal minna ñu gis hadis numéro 872 mu ne wa an Rib'i ibn Hiraash mu ne mu ngi jële ci taabi'i kii yi la waaw mooy taalibi saxaaba la ah waaw bokkoon ci ñu gën a màgg ci ñoom guddoon fan lool waaw guddoon fan euh, euh, lool euh, moom mii <laughs> frère bi frère bi muy Mas'ud ibn Hirash moom moo faatu woon ba pare daal di wax man ma diit bay ma moom dafa wax ginnaaw bi mu faatoo loolu la boroom xam-xam yi di wax comme ni ko ñoom al imaam Ibn Hibbaan ak ñoom al imaam al-Dhahabi eh, eh, eh, daal di nettale voilà euh, euh, moom mi euh, Rib'i ibn Hirash al-Ghatafani mu ne ci moom la ko jële annahu qaala mu ne haddathana nettali nañu rajulun min bani amir góor goo xam ne ci waa banu amir la bokk mooy kan on ne sait pas xamuñ mais saxaaba la annahu kana moom ista'zana dafa sàkku ndigal sàkku permission sàkku autorisation ala nabi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fii bayt fekk yonent bi alayhi salaam mu ngi ci benn néeg benn kër ah fa qaala a alij waaw waa yonent bi mu ne ndax man naa dugg si daa taxaw fële ne man naa duggam aliyu riwaay maam bi ma yor dañu ah dañoo def ñaari kii yi mais yi maam Abu Daawuda yi ma yor en tout cas version yi aliju kese lañu waaw waaw ah, waaye eh, eh, ci awnul ma'bud moom bi mu koy shara dafa def a aliju waaw question la mooy abi istifham a aliju ndax aliju rek mooy dugg waaw a aliju ndax man naa duggoo fa qaala rasulullah yenentu way saa dégg kàddoom mu wax li xaadimi ki koy liggéeyal te nekk ci biir ak moom ne ko uxruj ila hada waaw ne ko génnal nga dem ci kookee may dégg kàddoom fa allimhu al boo demee xamal ko ni nga xam ne noonu la ñuy ñaani ndigal ngir dugg fa qul lahu boo demee nee ko qul assalaamu alaykum a adxul nee ko na wax lii assalaamu alaykum yal na jàmm nekk ci yéen a adxul ndax mën naa dugg waa ji fam tollu dégg na kàddu yonent bay saasaam fa sami'ahu rajul waa ji góor googee radiyallahu daal di dégg yonent bay saa di wax euh, booyam bi ki koy liggéeyal loolu fa qaala waa ji ba mu ko déggee fa mu nekk mu ne assalaamu alaykum a adxul mu ne mu ne assalaamu alaykum kon a adxul ndax mën naa dugga fa adina la yonent bay saa daal di koy jox ndigal annabiyu yonent bay saa saam fa adina lahu nabi yonent bi saa saam jox ko ndigal ngir mu dugg fa daxala ci mu daal di dugg mu ne rawahu soloona xadis bi Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani bi isnaadin ci sanad boo xam ne saxiix bu wér la ka léegi nag ko al imamu Abu Dawud daal di solowe hmm? léegi nag laaj bi mooy est ce que moom donga ko solo ñu ne déedéet al imamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi solo na ko ci musnadul amsar ahadisu rijalin min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam al-imam Abu Dawud moom mu ngi ko indi ci awwalu kitabil adab babun kayfa al-istidhan mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne haddathana nettale nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba hmm? moom lañ doon eh, eh, eh, kii Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti al-asl rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Abul Ahwas mu ne ki ñu nettali mooy Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawlaahum al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an Mansuur moo ko jëlee ci Mansuur di Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Itaab as-Sulami al-Kuufi rahmatullahi alayhi an Rib'i Rib'i ngoog muy Rib'i ibn Hiraash ibn Jahsh ibn Amr ibn Abdillah ah, abu maryam al-ghatafani al-qaysi al-absi al-kufi al-a'war rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana rajulun min bani amir mu ne nettali nañu benn góor bokk ci banu amir annahu ista'dhana ala nabi sallallahu alayhi wa sallam kene laaj na ndigal ci yonente bi alayhi salaatu salaam ngir dugg wa huwa fii bayt fekk yonente bi alayhi salaatu salaam mu ngi ci biir benn kër ba qaala ah aliju aliju waaw fa qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam li xaadimihi uxruj ilaa haadaa fa allimhu al-istihzaan faqul lahu qul assalaamu alaykum a adxul fa sami'ahu ar-rajulu fa qaala assalaamu alaykum a adxul fa adina lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fa daxala waaw waaw mu ngi nii eh, nii la ko andi al-imaam Abu Daawud nag ci suuf nee na xadis bii jël am naa ci beneen càllal mu ne haddasanaa Hannaad ibnu Sari mu ne Hannaad ibnu Sari di Hannaad ibnu Sari ibnu Mus'ab ibnu Abi Bakr Abu Sariy at-Tamimi ad-Darimi al-Hanzali al-Kufi al-Warraq rahimahullah nettali nañu ko Abil Ahwas moom lañ gisoon sànq ci riwaay bële ci Abu Bakr ibn Abi Shayba la ko jëlee moom mu jëlee ko Abul Ahwas kon fii nga amaat Abul Ahwas an Mansuur mooy ibn al-Mu'tamir an Rib'i ibn Hiraas annahu qaala huddithtu anna rajulan min Bani Aamir gis nga fii waxul ne xam nga biñ jógee daa ne qaala haddathanaa rajulun bii nag da ne huddithtu nettali nañ ma waaw ci riwaaya bi nga xam ne moo jaar ci Hannad euh, ibn Sari boobu dane nettali nañ ma huddisu anna rajulan min bani amirin ista'dana ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi maana ci maanaaw hadis bi qaala Abu Dawud léegi al imam Abu Dawud muy Sulayman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullah mu ne wa kadhalika haddathana Musaddadun mu ne du Hannad kese moo ñu nettali mu ne na ko noonu lañu euh, euh, nettali Musaddad muy ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abu Awana al-Wadah eh, ibn Abdillah al-Yashkuri an Mansur mooy ibn al-Mu'tamir gis nga mu ngi noon an Rib'iyyin wa lam yaqul an rajulin min bani Amir te foofu waxu fa jële benn góor ci banu Amir mooy waxu ko qaala mu ne léegi mu ne haddasanaa ba léegi imaam Abu Daawud mu ne haddasanaa nettali na ma ne Ubaydullah ibn Mu'aaz qaala haddasanaa abii muy Ubaydullah ibn Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassaan Abu Amr al-Anbari at-Tamiimi mu ne haddasanaa nettali na ñu abii sama baay muy Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr at-Tamiimi al-Anbari al-Basri al-Qaadi Abul Muthanna rahimahullah mu jële mu ne haddasanaa Shu'ba muy amiirul mu'miniin Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibnul ward al-Atakiyu al-Azdiyu Abu Bistaam al-Waasitiyu amiirul mu'miniin rahimahullah an Mansuur moom lañ gis naa ibnul Mu'tamir ah léegi moom euh, <coughs> Mansuur ibnul Mu'tamir mu jëloon ko an Rib'iyyin an rajulin min Banii Aamir gis nga fii bu dee Shu'ba moom dafa tudd ci ciwam dafa ne comme bële comme bu njëkk bi bi jaar ci Ubaydillah ibn Mu'aaz boog boo gee moom Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom ñoo ko nirule ak riwaaya bi yam ne ci Shu'ba la jaar kenn boobu dane ci an rajulin min bani amir annahu sta'dana ala nabi sallallahu bi ma'nahu qaala fa sami'tuhu fa qultu assalamu alaykum a adxul kon nii la al imamu Abu Dawud di sowe imam Ahmad ci Muhammad ibn Ja'far di Gundar la ko jële moom mu jële ko ci Shu'ba di bàyyi jiitlim an Mansur ibn al-Mu'tamir an Rib'i ibn Hiraas an rajulin min bani Aamir annahu ista'dhana nga gis nga fii tudd na rajulun min bani Aamir léegi nag bu dee riwaayu bële bu imaam Ahmad bi gën gudd lii fuuf waaw ndax waa bi mu duggee léegi daa am waxtaan wu fa dox <laughs> waaw waaw dafa am lu fa jox te foofu euh, euh, bon euh, da da wax ne xaadim bi. kooku doon doon liggéey yonent bi alayhi salaatu jigéen la woon moo tax mu ne ko uxruji ilayhi waaw yonent saa salaam dana ko génnal uxruji ilayhi fa innahu laa yuhsinu al-istinaan <laughs> fa quuli lahu falyaqul assalaamu alaykum adoxul voilà mu ne ndaw si jaariyaam bi bi koy liggéeyal yeneen saa saa ko demal ci kële moom de di wax ca deli naan adoxul ndax ma dugg moom rafetalul xamul ni ñuy ñuy kiiwe ñaane ndigal boo demee nga ne ko na wax asalaamaaleykum adxul waa ji daal di koy dégg ne asalaamaaleykum adxul yeneen fa azina aw qaala fa daxaltu ma dugg fa qultu bi ma ataytanaa bi <laughs> waaw <laughs> waaw nee bi ma ñëwee ne yeneen saa salaam nee <laughs> bi ma ataytanaa bi mais yow lan nga ñu andil ah day lam aatikum illa bi xayr ataytukum an ta'budu allaha wahdahu la sharika lah waaw yenent bay saasaam ne ko indiwuma leen indiluwuma leen lu dul yiw dama leen a dikkal indil leen te tamit dikkal leen an ta'budu mooy di leen digal ngeen jaamu te allah yàlla moom dong ta du ngeen ko bokkaal dara wahdahu moom dong la sharika lahu point d'associé amul les koy bokkaal te bu leen ko bokkaal dara mu ne qaala Shu'ba ñu ngi ci riwaaya imaam Ahmad pour walla ni mu gën a guddee fee imaam Abu Dawud li ko ci soxla rek indi mais sëriñam bi dafa indi xadis bi da xadis bu gudd la léegi soo ba ne wa ahsabuhu qaala wahdahu la sharika la mu ne mais jàpp naa dafa mel ni dafa cee boole woon ne waxul wahdahu la sharika la waaye dane wa ahsabuhu dane wahdahu la sharika la mooy terme bi soo ba da cee am dut waaw da cee am sikki sàkka mais yaakaar naa ni jàpp naa ne daa wax na ko léegi yonent may saar saam ne wa an tada'u Laata wal Uzza bokk na li ma leen indil mooy ngeen jaamu yàlla te bu ngeen ko bokkaale dara te ngeen bàyyi di jaamu loolu lay tekki <laughs> mooy laata ko uzza afara'aytumul laata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakum adh Ah, ak al mu ne damaa ñëw ngir ngeen baleen du dañ koo jàppoon mooy ngeen bàyyi di ko jaamu jaamu gi ngeen leen di jaamu waaw wa an tusallu bil layli wan nahaari xamsa salawaat dama leen a tamit ngir ngeen di julli bokk nag li ma yàlla jox ma indil leen ko yéen jaam yi te ci loolu la leen di génnee ci réer yi ngeen nekk dugal leen ci yeen wa an tusallu bil layli te ngeen di julli guddi wan nahaar ak bëccëg gi mooy journée bi yëpp mooy mooy jour bi xamsa salawaatin guddi ak bëccëg gi mooy juróomi julli waaw yoo xam ne moom farata la ngeen war koo taxawal loolu nag dara du am lu dul tawxiid bi mu la wax moo tax moom la njëkk ne li ma leen njëkkeel mooy ngeen an ta'budullah li ma indi lu ma leen man yonent fa lay saasaam lu du tiiw dama leen a dikkal ngir ngeen jaamu yàlla te du ngeen ko bokkaaleeg dara waaw te ngeen bàyyi yeneen yi nga xamante ne moo tax jaamu ngeen yàlla ndax ci ngeen nuur laata ak ci bés bi ak guddi yi li nga xam ne mooy juróomi julli wa an tasuumu min as-sanati shahra waaw te ngeen woor ci at mu nekk ngeen woor ci benn weer muy ramadan wa an tu wa an tahujjul bayt waaw farata yi la koy wax ponki l'islam yi te dama leen indilit ngir ngeen di aj néegub yàlla bi wa an taaxudu min amwali aghniya'ikum fatarudduha ala fuqara'ikum bokk na li ma leen indil te mu yiw ngeen di jël ci seen alalu ña am alal autorités yi nañ ko jël ci ñoom buñ leen bàyyi naan bon bu leen neex CAO de décider autorité day am bu dee réewum jullit la bu ñuy doxal charia day am autorité ministère boo xam ne mooy toppatoo zakat yeeg aw xaas yi waaw te ngeen jël min am waali agniyaikum yéen autorités yi toppandool yooyu wala yéen jiitu julli ñi ngeen jël ci ñi nga xam ne ñoo woomal ci yéen ci seen alal yi la nga xam ne moom lañ ci war a joxe zakat fatarudduha ñu delloo ala fuqara'ikum du ab sarax buñ leen di jox di leen mel ni di di leen xoole de au déedéet seen àq la xaqul ñu delloo ko ci ñeen ñàkk ci ñoom qaala fa qaala <laughs> ah, ah fa qaala fa hal baqiya min al-ilmi shay'un la ta'lamu <laughs> ah léegi waa ji nee na ma ne ko mais yonente may saasa ma ne ko mais fa hal baqiya min al-ilmi shay'un la ta'lamu mais yow xam-xam am xam-xam loo xamante ne yow mii xamoo ko am na lu des ci xam-xam loo xamul yow yonent saasa mais yow xaala ah. <laughs> yonent saasa am na ko qad 'allama Allahu xayra wa inna min al-ilmi ma la ya'lamuhu illa Allah <laughs> mu ne qad 'allama Allahu xayra mu ne waa ji borom bi de allama wax dëgg dëgg dëgg xamle na waaw allahu xayraa yiw kese la xamal jaam waaw xamal na ma yiw gu bare bare bare bare bare bare waaye wa an min al am na ci xam-xam loo xam ne maa laa ya'lamuhu loo xam ne xamu ko illa allah ku dul yàlla léegi mu ne ko alxams mooy juróom yi mu ne ko juróom yi ah, ca jeexitalu suuratu luqmaan inna allaha indahu ilmu saacati wa yunazzilu alghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun maadha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun xabir mu na ko juróom yooyu inna allaha xamal ne yàlla indahu ne na fa moom ilmu saa xam-xamu saa wa yunazzilu al-ghayth mooy loolu juróom yaa ngoog benn xam-xamu saa yàllaa ko xam wa yunazzilu al-ghayth mooy wàcce taw bi kañ la taw bi wàcc exactement ak bu wàccee ñaata quantité ak la muy doon te du te fam ne fii lay dal foofu lay dal du ko moy loolu yàlla ko xam wa bu ma fil arham moo xam li nekk ci biir bu bu mbuu euh, mbuusu njurukaay yi la fa ne est kii bu juddoo day dina gudd fan dina nekk ku baax yooyu mu waxoon ne moom lañuy ci quarante quarante quarante yi waaw ñu bind wërsëgam xam-xamam ndax dina dund sax ndax shaqi lay doon wala sa'id yàllaa xam lool wa ma tadri nafsun waaye benn bakkan xamul maa la bu ghadan ana lan lay liggéey suba waaw lu muy fàggu suba da koo yaakaar képp mais amu ci ko leer wa tadri nafsun te benn bakkan xamul bi ay ardin ana bi kan suuban suuf tamutu lay faatu na laa dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala alimun mooy aji xamaa xabiir mooy ki nga xam ne moo xam saw saw yi waaw mu ne ko juróom yii la waaw bon léegi hadis bi fii la yem ci riwaay bi kon lii la wax ci li nga xamante ne hadis bi mu ngi nii bon côté boobu loolu taxu ñoo jóg na loolu taxu ñoo jóg voilà <laughs> waaw loolu laysa huwa al maram maram bi moo doon maram bi moo doon rek ah que ne wax li nga xamante ne moo ñu tax a jóg kon gis nga hadis bi kon ni mu guddee ak ñi nga xam ne kon imaamu Abu Dawud léegi hadis bii nii imamu Nawawi dane bi isnaadin sahih hadis bi sanadam bu sahih la mooy bu wér la dëgg la voilà parce que riba yi nga ne mais bon am na yoo xamante ne dane xuddisu yenn yi waxul euh, waxul sax ne daa ñëw rek wax noonu am yii nag mu ne ci dañ naan la li gën a dëgër waaw moom ci boppam amaana da koo jële woon ci kenn ko nettali woon ci góor googu après mu gisaat góor gi moo tax mu ne haddathana voilà haddathana nettali nañu euh, te moom daa nekk koo xam ne siqatun abid la voilà siqatun abid te moom muxadram la woon mooy fekke woon na dund yonent bi jotu koo moom Rib'i Abu Maryam ni al-Ghatafani yi nga xam ne Euh, euh, ku guddoon fan la ëppoon na ay centaine di dem parce que moom boroom xam-xam yi ñoo ngi naan l'an cent la génn àddina ñii ne l'an cent quatre euh, am na nag ñu ne quatre-vingt-un waaye am ñu ne quatre-vingt-deux am ñu ne cent un am na cent cent un ak cent quatre am ñu ne cent non quatre vingt ñii ne quatre-vingt-deux te fekk woon na jamono yonent bi alayhi salaatu salaam siqatun aabidun muxadram la boroom taq taqribu tahzib kon bu ne xuddistu fële bu ne nag haddathana so nettali nañu ki nga xamante ne mooy rajulun min bani amir loolu mooy kon jokkaloo na léegi nag nga des nga ne ma mais attention parce que rajulun min bani amir kooku da kenn du ko xam te nag wa mubhamun ma fihi raawin lam yusam saway yow mubham koo xamante ne tudduñu ko loolu nan lañ mën a waxee lu wér na ñu ne saxaaba la moo saxaaba yi soxlawuñu borom bee leen setal moom kay ñi ci suuf la seet mais boo wéree ne kiy wax wax ji saxaaba la jeex na boo xamee kuréel man nga ñàkk koo xam c'est la même chose ci côté wéraay mooy wér na amul dara lu ci soppeeku te loolu moo am fi an rajulin eh, eh, min bani aadam xam nga hadis biñ gisoon bii weesu wa an rajulin sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an taghtasila al-mar'atu min fadli ar-rajul warrajulu min fadli almar'ati walyaqtarifaa jamii'an rawaahu abu daawud wannasaa'i loolu noonu al imaam doon wax kii ku ko doon wax al imaamu <laughs> eh, al kii eh, eh, borom bulughul maram waaw mooy al imaam al haafiz ibn hajar waaw mu ne wa isnaaduhu sahiih loolu waan rajulin sahiban nabi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari moo ko eh, jële woon ci moom ci waajoojooju waxoon naa am ñu Abdallah ibn Mughaffal la mais leerut loolu c'était la même xadiis la bu wér waaw que <laughs> yeneen tere na an tartasila mar'atu ndaw si di sangu ci desetul góor góor yi di seen wawir rajul bi fadlil mar'a wal yaqdarifa jami'an akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu

Euh, te sëriñ imam Malik bi Zayd ibn Aslam voilà te imam Malik mu ngi ci Muwatta mu ne Zayd ibn Aslam nee na damaa ñëw sama baay di Aslam nekkoon booy Seydina Omar boobu nga xam ne lu bari ngay dégg Seydina Omar naan ko Aslam demal defal mali defal mali doom ji nag sëriñ la woon ci imaamu Malik muy Zayd ibn Aslam euh, radiyallahu anhuma euh, léegi moom bi mu ne sama baay daf ma yónni di sama baay Aslam daf maa yónni ci Abdullah ibn Omar bi ma ñëwee manaan aaduxul ah bu xàmmee sama baat ne ma boo kiiwatee bul wax aaduxul ah da nga naan assalaamu alaykum aaduxul ah voilà da julli ci da nuyoo ba pare nga naan aaduxul gisoon nañ ko waxoon nañ la hadith bii la Imaam An-Nawawi doon wax naa jiital est-ce dañoo war a jiital nuyoo door a yëglu wala dañuy jiital yëglu door a nuyoo mu ne li gën a dëgër mooy te lool moo gën a wér mooy dañuy jiital nuyoo bi te neewoon na ñaari hadith ñoo ci wér benn baa ngi beneen bi moom la ciy teg après kon mooy hadis bi bokk na ginnaaw bi ñu gisee euh, kii bi euh, mooy euh, taxrij bi fi nga koy fekk ak ni mu ñëwee mooy liñ ciy jànge mooy ne dañuy yonent bay saa dañuy xamal li nga xamante ne moom noonu la ñuy yëgloo waa bi mu ñëwee dafa taxaw fee naan ah ali ndax mën naa dugg yonent saa ne jaam bi ki mu nekkaloon ki ko doon liggéey demal nga wax ak kee kooku ne ko na wax assalaamu alaykum a adxul waa ji dégg ko waaw kon loolu dañuy xame ne kon loolu day dëgëral li imaamu Nawawi ak ñaan doon ak moom ci lool ne li ñoo xam ne moom lañ gën a sopp lool nag mbiru ngëneel lañu nekk mooy par exemple ku ñëwoon ne a adxul assalaamu alaykum ma nga ko ne yow def nga xal xaraam déedéet ci ngëneel lañ nekk waaw moo yeneen saa saam nii la ko jàngale mooy nuyoo bi la njëkk a wax waaw kon assalaamu alaykum ah waaw alors alxuraan am nga alxuraan yaa ayyuhal ladiina aamanu laa tadxulu su ghayra buyuutikum hattaa tasta'nisu wa tusallimu alaa ahlihaa tasta'nisu comme Imaam Maalik waxoon loolu gisul ne lu dul mooy euh, mooy yëglu bi quoi waaw mooy yëglu bi nga xam ne moom la nit ki di yëglu ba nga xam ne ah sa de mu ngi fii waaw loolu euh, euh, am ñu ne. Euh, euh, kon euh, mooy mooy mooy tastanisu boobu da gis ne kon bu dee yëglu moom la alquran jiital waaw moom la jiital ah waaye yonent may saa saam bi mu ñëwee moom mii leeral alquran lan la jiital mooy nuyoo bi asalaamaaleykum ali lii niroowula la dara man dara la ma niroo la ca miraas ma <laughs> yaa fàttale ko miraas ma yow yow fay sax dégg yow déglu nga miraas mi <laughs> ca siira ba ca miraas mais loolu loolu defoon nañ ko ay fichier am ne moom kese la ci archive ah xam nga alxuraan dane bi mu naan bi wax affaire kii naan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn waaw alxuraan dane ginnaaw mooy ginnaaw pour séddale waa jox waa asxaabul furud ñi nga xam ne ñoom eh, bu nit ki génnee àddina suñu boroom am lu mu bàyyi dane jël leen lii ngeen jox ko ñoom diw ñii ah mooy yuusikumullahu fi awlaadikum lizzakari mislu hazzil unsayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa taraka wa in kaanat waahidatan falahaa an-nisfu waliyabawayhi likulli waahidin minhumaa as-sudusu mimmaa taraka in kaana lahu waladun fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fali ummihi sulus fa in kaana lahu ixwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyyatin yuusi bihaa aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan min Allah inna Allaha kana aliman hakima ah fekk mu ne dafa jiital foofu liñ ci bëggoon a mooy min ba'di wasiyatin borom bi daa jiital testament min ba'di ginnaaw wasiyatin li nga xamante ne mooy dénkaane boo xam ne nit ko yuusi bihi yuusi biha moom la dénkaane woon aw aw daynin waa li nga xam wala li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, det waaw mais yonent bay saa bi mu ñëwee di leeral mbir mooy det la jiital waaw ak daynu xam al wasiya <laughs> waaw alxuraan dana ginnaaw bin ba'di ginnaaw wasiyatin testament waaw boo xam ne moom la nit kii def dénkaane aw biha aw day walla mooy moom la njëkk a tudd waaye yonent saa salaam ne léegi day na nag moo moo sut moom nii leeral alxuraan kon dañ ci xam ne kon nit ki liy teggin li gën a mat mooy nit ki ne tàmbalee nuyoo ba pare waaw loolu mooy lëkkaale bi kon dafa bokk ciy teggin mooy yonent saa salaam moo jàngale ndax waa xamul boo tax kii riwaa imaam Ahmad mu ne ndaw si uxri yi li génnal nga te li laa yuhsinul istizaan moom rafetalul xamul ni ñuy nuyoo ni ñuy li ñuy yëgloo ndax mu ngi ñëw rek naan adxul wala ali demal nga ne ko na wax asalaamaaleykum kon yeneen saa sam xamal nañu kon ni ñu koy defe asalaamaaleykum adxul waaw daxoon naa la koŋ koŋ y'a quelqu'un waaw y'a quelqu'un waa fii kenn newu fiyee moo mbindeefa ngi fiyee dooyu yooyu yëpp du du du sunna si waaw sunna si sunna si mooy li nga xamante ne li assalaamu alaykum a adxul voilà loolu dañ ciy xame ginnaaw loolu kon euh, nit ki boo gisee nit koo xamante ne nii eh, bon def na loo xam ne jaaduwul wala boog mu ngi jéem a def dara mais ni mu ko defee noonu nga daal di koy laaye biir euh, wax ko ko euh, ci ni mu gën a rafete ak ni mu gën a taaroo ndax yeneen saa saa neewul eh yow moomu looy taxaw di wax loolu way attention non <laughs> te manoon na wax waa ji dégg ko gisoo bi muy wax ak kii waa ji dégg na ko moo tax bi mu ko ko waxee rek ne ko demal wax ko waa ji daa dégg mbir mi rek wax ñeewu ko lool waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana fa bima rahmatin min allah linta lahum waaw kii yërmande yàlla gu rëy gum la defal moo tax nga nooy ci seen kanam walaw kunta faddan boo newoon ku gaawa mer xat xol wax nañ ko fan yee konoon te kon doonuñu woon dinañ jóge ci yow ah. moo tax ni mu rafete mooy loolu it boo koy corriger wala nga koy xamal bu ko jànni wala di ko dugg wala di ko gëdd sinon waa ji day mera ah. <laughs> waaw wala mun gis boppam wala te lool ndax mbiru doomu aadama la moo tax mu ne ko demal nga wax ak kee voilà nga ne ko kenn na wax na wax na wax na wax li asalaamaaleykum waaw a adduxul doora adduxul moom nuyoowul sax adduxul kese la wax xanaa da doon xaar ñu ne ko duggal mu ne asalaamaaleykum mu ne ko nag déedéet du lool mu xam ne dëgg-dëgg niñ koy defe asalaamaaleykum ba pare doora wax a adduxul ndax ma dugg waaw loolu it ñi ciy xamee li waa ji def mooy fa sami'ahu mu dégg ko mooy yow buñ dee ndigal daa jot sëriñ bi loolu joxe ndigal yow boo déggee diggal li man nga ko gaaw def jarul nga naan moo man foog ma xaar ki mu ne na ñëw wax ma digal lii dégg naa koo may xaar moom ñëw de waaw loolu mooy al mubaadara waaw al mubaadara njëkkante gaaw dem ci exécuter li nga xam ne mooy bëgg bëgg ak nammu nammu yàlla yeeg yonentam alayhi salaatu wassalaam nga gis ci saase rek waa ji xaarul sax ñu koy wax waaw waaw bul toog boo xasee xam-xam moom boo xasee agsi ci yow agsi na ci yow naan naa xaar ba di wax ma ko mu solo ne <laughs> <laughs> ay fàttali affaire xew yi quoi waaw man de moom xewam bi ko yég naa ko nag dégg naa ko waaye man de moom bu ma ko waxalul boppam du ma ko gis de waaw ma ne yow yooyu yëpp ay affaire ñàkk fayda la quoi <laughs> ay yow yow ñi mu xam ni mu waaw loolooy wane ne man intéressé ma ko ni mu def ba wax ko diwlu ndax waxuma ko <laughs> xoolal façon xalaat yooyu xalaatu xalaatu bambin yooyu mooy lan <laughs> oh non grand quoi waaw on doit mériter plus que ça quoi <laughs> non non non mooy waa ji kii wul mais gare chanson jeex na waaw yëg naa ko nga ñëw peut ga lu tax amoo njort bu rafet nga ne boo xam naa bon affaire yi comme que xew yi dangay bari kii quoi yi nga ci war a nekk duggal dugal génnal beeg yooyu mën na tig sa bopp bi ba yenn yi sax da ngay foog ni kenn ki wax nga ko tooxoo ko yow mi ñëw voilà ñëw waaw doo ñëwee sax jarul nga naan ko waaw yëgal ba pare di ko jàppal nag naan ko waaw sa xew bi sax man yëguma ko ah ah waaw léegi lii nag est-ce que normal na waaw <laughs> am na yoon dañu sensible ci yooyu waaw est-ce que am na li lii jaaduwul waaw duñ ma yëgal dara duñ ma dara waaw loolu amal njortu gu rafet mais bon amaana ak affaire beeg moo doom di dooru juddoog yooyu da leen a jàpp wala boo préoccupation yi bon xam nga boo ci newee da lay jëlal ba léeg-léeg yenn yi da sa day fàddu sa xel bon xam naa loolu la rek nga ñëw boo ñëwee bu muy rekk sax di ko xamal ne waaw yóbbaloo ma ko waaw lu mel noonu moom mën na jàpp ci sincérité am jàpp ne yëgal na la ko wala mu xam ne yëgalu ko mais bu la gisee dina ci ah waaw moom dina wutal ngànt bopp ah waaw indi waaye waa ngi jéggalu de man di nangam ak nangam waaw te nga gëmal ko loolu mu la wax ngaan moom lii lay la kese bàyyi leen ñaaw njortu quoi <laughs> waaw yo mooy kon boo déggee ndigal li jarul nga naan man moom ah man daal sawaay fekk mu ñëw quoi fekk waa ji nee nañ ko nu ñëw wax ma man daal bu ñëwul wax ma man day mel ni waxuñ ma dara quoi déedéet fee nga toog dégg kilifa gi naan eh demal woowal ma diw ah woowal ma diw yow diw nga nekk foofu dégg ko waroo xaar <laughs> ba nga ko déggee rek nga war a ñëw di xaar ñun ñu waa ji ñëw ne la léegi bu ko fàttee ci yoon wi nekk ci mpoom comme ko gone la léegi nga toog fa mu ne la mais yow maa ngi la doon woolu nga ne bon man euh, ah oui ngay tay tay lu te yaa ko guddul dégg <laughs> waaw woon naa diw wo diw kay yow waxuma la woon nga lii fàtte alors que moom déggoon na la jarul woon sax waa ji di def boo ñëwoon rek. bu ko defee ñu ñu ñu daal di économiser beaucoup d'énergie ci boo doxalee sunna fii nga xam ne moom la sahaaba bi def fii noonu lool lool dana ko mënoon a yeneen saa sam a ko ne mais neewoon naa kii mu génn wax la da waroon a xaar ba mu agsi déedéet <laughs> walla bi mu ñëwee dégg yeneen saa sam wax rek te saa sa mu ne asalaamaaleykum aduxul kon waara ma waxal ko sama bopp asalaamaaleykum saa sam daal di koy entrer <laughs> mu daal di dugg si waaw waaw léegi <laughs> passé len euh, naan waa ji eh, boo xoolee ci bo boo Euh, yëre ci ëyër bi euh, euh, ñu ne leen ñu ne leen de bon waa ji jox la ndigal na nga def ñetti yoon na nga dellu ah na nga dellu te fi nekk di mer naan wala moom nangam ak nangam non nit ku nekk am na droit xool ki muy ak yëg këramam biir waaw <laughs> waaw xam nga aay biñ doon bi imam indi woon aay vingt-sept bi li ci tegu loolu la suñu borom doon wax ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum fa in qiila lakum irji'uu farji'uu huwa azkaa lakum wallaahu bimaa ta'maluuna aliim waaw léegi après laysa alaykum junaahun an tadxuluu buyuutan ghayra maskuunatin fiihaa mataa'un lakum wallaahu ya'lamu maa tubduuna wa maa taktumuun voilà bu rekk bi waxee lële na yéen ñi gëm yàlla bu leen dugg benn kër boo xamante ne du seen kër lu dul ngeen laaj digal te ngeen nuyoo ca waaña ñu dëkke foofee loolu boo gën ci yéen bu dee ne bu ko defee la la'allakum tadhakkarun ngeen di fàttaliku lii ma leen digal yéen sa borom bi tabaaraka wa te ngeen nekk ñoo xamante ne nii ah, mooy di doxe eh, eh, di tudd yàlla di fàttaliku seen borom bi nga xam ne moo leen digal lii fa in lam tajidu fiha ahadan bu nee nag da ngeen a dem benn kër assalaamu alaykum adxul kenn newu fa fala tadxuluha fala tadxuluha yow ñëw nga kenn newu fi nga dugg mu ne bu leen dugg de hatta yu'zana lakum ba niñ leen di joxe diggal wala am nañu fi ne mais yow bi nga defee ñett yi te waxoon nañ loolu mooy li gën a dëgg yemal foofu bu leen fa dugg de wa in qiila lakum urji'u bii sax moo gën a kii alxuraan waxu la ne xam nga dee dama doon wax ne waa ji mën naa yër gis ne non kii moom bëgguma mu ñëw suma kër bañ laa kii toog bañ laa kii comme li Seydina Omar defoon euh, Seydina Abu Muusa nekkuloon ne dana dana ko ba bëggu non dafa newoon ci soxla après sax la ne dem leen ngeen ne ko mu ñëw man dégg naa kàddoom dama préoccupé woon ba ma ne ma ne la nit sax bu ko neexee mu dégg nit ki di laaj digal mais mu bañ ko wuyu parce que bëggu ko nuyu ah, wuyu après où est le problème euh, alxuraan ne <laughs> waxuma la dara mooy imaam al moo doon wax lool waaye wa in qiila lakum irji'u waxuma la dara bu la ne waaw nga ne assalaamu alaykum adxul mu ne noo dëppal man ngaa di yelloo <laughs> farji'u ah da nga dellu te bul am benn ñaaw jortu ci mooma assalaamu ah <laughs> alaykum adxul la tadxul irji' bal irji' <laughs> ñene asalaamaaleykum ndax mën naa dugg mu ne noobul dugg li am ba des sax dellul <laughs> yow boobu waroo mer ah man maa ko def sax waaw waaw man maa ko def bàyyi sama yitte ñëw ba buntu këram amul dara lu may wax mu naan ma dellul ah c'est comme ah man diw taxaw na wow yow yaa di baadoo lu nekk nga wax ko ko wax yu ñaaw <laughs> kat we ku la ne baadoo la la <laughs> xanaa jàngoo suuratul Nuur suñu waroon nee na ma wa in qiila la bu ngeen ñëwee kër jàmbur bu leen ko dugg mukk lu dul jox leen ndigal mukk bu leen ne delloo loolu huwa azka lakum moo gën a sell pour yéen oh alhamdulillah wallahu ta xam bi maa ta borom bi bi taamam li ngeen jëf alim ku ko xam na mooy gis que sa jëfu yooyu boo demee lépp loo jëf di yàq daram di wax ci ñaaw ndax nangam nangam borom nee na xam naa ko de waaw waaw xam nga bii moom moo gën a teeg jéem waaw xam nga bee moom waa ji xool sax gis la moom mais bon sawaay moom ay problème wala mu ne don sawaay don ah naa bàyyi noonu après bu sonee ba kii dem quoi léegi yow bii da nee na waa ji sax gis ne la lii xool gis waaw nga ne asalaamaaleykum wa alif mu ne la laa talib balir ji min haythu ji'ta aw ila ah ila ayyi makaanin shi'ta <laughs> eh, non dellul fa nga jóge wala foo la neex rek ngaay paas yi <laughs> loolu nit ki am na ci droit waaw mais léegi lii nag mooy sincérité ay nit ñu sincère ñoo man lii nit gis nga bu ñu sincère waa ji dina xam ne diw il est sincère ak moi je suis ak diw bu ma ñëwee mu xam ne manuma kër mu ne ma non tey nag manula nekk man damay dem xam ne dama du ma ko jàppal quoi xam ne sawaay boo ko waxee xam na lu tax te tamit bon gàntam boobu naa ko jàppal waaw comme man ni ma mën a dale waaw ainsi de suite mais bu ñu sincère nga xam ne ay kii de façade kese la di wane ne ci bitin yi dañoo daan ak dañoo nangam te dara sa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dañ leen gis foog ne benn lañ dëkk te yoo seen xol yee gën a féewaloo loolu du tekki dara kon mu ngi noonu waaw dañ ci xamee tamit ittixaazul xaadam mën naa xaadim mën naa nekk am koo xam ne moo lay liggéeyal moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam am koo xamante ne nii moom moo koy liggéeyal waaw moo koy liggéeyal non daa am lu ma fàttale ko xadiis bi ñu jógee benn njàngat boo xam ne <laughs> sama xel da cee dem après après mu naawaat sax mooy innama ju'ila al-istidhanu min ajli al-basar liñ jóge woon bee baas pas grave <laughs> léegi kon fii ci kaw noonu kon insha allah la ñuy yem ci jataay bi ay dañ ciy xame leneen bala mu jeex mooy nit ku baax hein yow soxla woo ñu xam sa tur temps waa ji bu doon soxla ñu xam sa tur temps mooy doon nañ xam kan la bu doon dafa obligatoire indispensable ci mbir yi ngir xam-xam génn ñu xam ne diw la loolu kon doon nañ ko xam moo tax li am solo nekkul yow xam-xam bi na jaar ci man par mooy li am solo mooy na xam-xamu yoneen saa ñaan naa nag yàlla bu boole ma man ngaa ñaan yàlla boole la ci ma manaar yooyu ñi nga xam ne ñooy ñii tasaare xam-xamu yonent alayhi salaam waaye waroo gis di ko tasaare nga mere ko parce que kenn du ci indispensable li am solo rek mooy na message bi génn ta leer noonu ni ko yonent alayhi salaam gërëme pas ñun niñ ko gërëmee niñ ko yaakaare mais lii gërëm loo yeneen saa saa na nekk lool léegi nag képp ku mu génn ci yow dañ cee war a nekk sant yàlla gis nga kii bu doon ne manu la ñàkk kon ah, ah, ah, du ne an rajulin haddathana rajulun min bani amir waaw Rib'i ibn Hiraas benn waay boo xam ne ci waa banu amir la bokk mu ne damaa dugg waaw kon nag léeg-léeg jarul tout temps ñuy tudd tuurag nangam ak nangam wala waaye bu leeree rek leer na waaye lii bu dee ci wàllu càlla la rek dañuy soxla surtout yu mel noonu ñu tudd ci tur yi waaw mais kii parce que saxaaba la waaye côté moom li ñu bëgg rek mooy wax ne xam-xam euh, euh, du euh, soxlawoo tout le temps ki leeral aaya bi yow leeral ma ko leer goo xam dafa leer yow nga déglu ko ñu jàng jàng ci ay mbir yoo xam ne benn aaya loo xam ne yow masoo ko soupçonné yow manoo ne noo man nag comme que xaw ma kiy wax nan la tudd ak yooyu man benn audio rek buñ la yónni wala bu mat kii toog rek nga xaar ma déglu ko mu amee solo nii non léegi man li ma déglu am na solo waaye dama koy rejeté waaye waaw parce que waa ji xaw ma an rajulin la ko waa benn waay déet dañ naan la déedéet déedéet loolu njuumte la kon ñu yem noonu bii di jël xadiis mujj bi muy huit cent soixante bi biñ la waxoon di beneen ñaareelu xadiis bi Imaam naw yi ne woon ñaa moo ci wir ci jiital li nga xamante ne mooy nuyoo ala al istizaanu